min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab salaatu mi'a wa isnaani wa sab'uun kon walillahi alhamdu wal minna ñu ñëw fi ñu yemoon ba léegi ci Riyad bi chapitre trois cent soixante-douze dernier chapitre baabu bayaani ma a'adda Allahu ta'ala lil mu'miniina fil janna chapitre bi doon wax pàcc bi doon wax garab ci toolu ñun ñi sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin doon wax ci li borom bi tabaraka wa taala waajalal saalihuuna yi way ngëm yàlla yi ca aljana ñu ngi woon ba léegi ci hadith mille huit cent quatre-vingt-quatre mu ne woon waan ibn Mas'ud mu ne mu ngi jële ci ibn Mas'ud di Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na inni man la aalamu dëgg-dëgg xam naa axira maa gën a xam axira ahlin naari xurujan minha ki nga xam ne mooy mu génn safara ci way ngëm yàlla yi wa axira ahlil jannati duxulanil duxulanil janna ak ki nga xam ne ci waa àjjana kay mujjee dugg àjjana nga xam ne bu duggee keneen du duggaat mën a rajulun benn waay la yaxruju minan naar moom safara lay jóge waaw safara lay jóge safara lay jóge ah habwa mu ngay dargu nag safara sa di ko lakk muy dargu ba génn fa yaqulu allahu azza wa jalla borom bi nga xam ne moo màgg te tedd ne ko ah tedd ta màgg ne ko izhab fadxulil janna ne ko demal nga dugg àjjana fa yaqulu waa ji ne ko yaa rabb eh saa borom wajatuha malade fekk naa àjjana ja fees <laughs> waaw parce que day dem saa bu demee bay dugg mu ne fa yatiha yuxayyalu voilà yu fa yuxayyalu ilayya annaha malaa mu mel ni daal mbir mi day am impression que de ah àjjana fees na mu daal di ñëw ne borom bi ah man de ya rabbi wajatuha malaa man àjjana fekk naa ko daal mu fees fa yaqulu allahu azza wa jalla borom bi màgg te tedd ne ko tedd te màgg ne ko idhab fadxulil janna ne ko demal nga duggi àjjana waay fa yatiha waa ji dikkalaat ko ñaareel yoon ba léegi muy am impression que no àjjana daa fees non lii fees na fa yarjon mu delluwaat fa yaqulu mu ñëwaat ne ya rabb e eh, sa borom wajatuha mal'a àjjana gi may duggaloo damaa fekk mu fees <laughs> lu fees lu ma koy duggee waa gisoon nañ xadiis Seydina al-Mughira bi nee na ah gars yi jël nañ seen bërëb yi ah non man nu ma fay kay fa kay kay fa waqad nazala an-naasu manaazilahum wa axadu waa borom bi nu ma fay duggee alors que lépp gars yi occupé nañ buñ naan ils sont des ils ont déjà occupé les lieux <laughs> yow walillahi masalul a'la yow foo xamante ne bâtiment boo xam ne vingt chambre la am te chambre bu nekk benn unité fa war a nekk nga ne waa ji demal dugg ci bâtiment bi jox naa la fa benn appart saa ñëw fu mu fëgg gaa yi euh, am bu fa ne ñu naan ne waaye ah man nu ma koy dugge mu fees waaye kii nag demewul noonu xam nga kii daa am lu ko leer moom nag day taxaw ne ci buntu àjjana lay am imagination que ne mais àjjana fees na waaw <laughs> léegi nag mu ñëw ne borom bi man fee fees na léegi nag mu ne ko fa yaqulullah azza wa jalla borom bi ceddi ta màgg ne ko izhab fadkhulil janna demal nga dugg àjjana fa inna laka mithla dunya boo fa demee defal naa la ni nga am lu toll ni àddina bi yëpp wa asharata amsaliha ak fukkiilam aw wala boog dana inna laka misla asharati amsali dunya ne ko demal nga dugg biir àjjana jooj nga na gis àddina bi ni muy toll yëpp continent yi ci am fukk lu toll am biir àjjana tey fa yaqulu ko gëme ba ne waaw bi atasxaru bi aw bi waaw borom bi danga may saboota wala danga may reetaat da may ñaawal daal wa antal malik taay borom bi boog loolu de man moo ma ci jaaxal <laughs> qaala mu ne ibnu Mas'ud radiyallahu anhu falaqad dëgg-dëgg ra'aytu gis naa keroog rasulallahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam baxika mu ree hatta badat ba na muy feeñe ñaw nawaajidahu mooy euh, naab yi en français nag yi nay seet quoi ay les incisives les incisives les lan les canines les naan foog naa naab waa naan boo naab mooy canine canine yooyu yi naan ci ñoom gaynde yi naan kuru mooy mooy canine voilà ba canine yi feeñ loolu la Imaamu Nawawi ne loolu la mooy reega yaatu woon na waaye tekkiwul li ñu xame na waa gis nga xam ne wuñ ko jooyalee comme Imaamu Nawawi doon wax bii paase rahimahullah ci al-Minhaj ne loolu mooy adras yi mooy dëgëj yi mooy yi biir waaw yam ne woon yéen sama sunna ak yooyu na ngeen ko jàppe noonu du yooyu lay wax fii parce que yeneen saa sam doon woon reetaane noonu waaw ay reetaane ma fii yooyu ay xaqataay ak déedéet kaana yadhaku bi tabassumi da muuñ alayhi salatu wassalam mu ne fa kaana yaqulu mu ne moom yeneen saasam doon na wax ne zalika gis nga waajoojee adna ahlil jannati manzila moo ki gën a wàcc ki gën a suufele bërëb wàccuwaay ca biir aljana mu ne xadis boobe muttafaqun alayhi al-imam al-hafiz al-imam al-hafiz al-bukhari ak taalibeem al-imam al-hafiz muslim ibn al-hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhima ñoo ko bokka solo léegi ah, eh, eh, kii bi taxawoon nañ ba ñëwoon nañ ci xadiis bi taxaw ci eh, ba li nga xamante ne gisoon nañ riwaayaatu al imaamu muslim yi nga xamante ne pour reelaloon benn affaire boo xamante ne moo ñuy defal transition ak fii këne waaw waa ji nii muy wax waa ji parce que wax nañ la ne ñun li ñu gis mooy même personne bi kii mujjee dugg ajjana mooy kii mujjee dugg mooy kii mujjee génn safara loolu lañ gis léegi nag dañ la wax al imaam al na xajar ak boroom xam-xam yi mu ci toxal rahmatullah alayhim ñoom lan la ñu wax ci waa ji d'abord non balaa loolu lëkkaaleem balaa loolu attends yow lëkkaale lii de buntu bi sooy <laughs> waaw kay ndax taxriij bi lañ newoon de moom lañ jeexaloon bii weesu suñu waxtu jot ñu bëtalawaat mbir mi ba tey ngir man koo àggale insha allahu ndiyem soob na saa borom te soob na ko ñu ngi ñii di ko àggale alhamdulillah léegi mooy eh, ana lëkkaaleem ñu ne lëkkaaleem a gunt bi leer na baabu comme mooy xadiis comme bi génnoon rek bi passé bu seynal Mughira ibn Shu'ba di ñu wax waa ji nga xam ne ki mujj ki mujj dugg àjjana te mooy ki fa gën a station bërëb place day am lu toll ni àddina bi dix fois <laughs> waaw riwaayaat yi ñëw di wax yooyu yëpp lii rek la mooy bul jàpp ne day eh, dañ koy jox leen jox ko dix fois benn plus dix non non la imaamu kii sëy na al imaamu la Nawawi mu ngi leeral loolu ne lafz yooyu nag eh, eh, kene voilà fi l xaamisati raditu fa yaqulu hada laka wa asharatu amthaliha ak faat euh, euh, dafa mooy fi mu ne ayurdika an utiyaka dunya wa mislaha maaha a ah, mari waaye bu wax loolu waaw mais <laughs> est ce que gërëmoo ma jox la du toll ni àddina ak lu mel ni moom ak beneen riwaaya bi ne atarda an yakuna laka misla mulkin ah mulki malikin min muluki dunya est bëggoo ma jox la lu toll ni nguuru nguuru kenn ci nguuru àddina yi fa yaqulu waa ji ne é eh, raditu borom man kay raditu rabb man kay gërëm naa fa yaqulu mu laka mu ne mu fa yaqulu mu ne ko lak laka zalika mislawu mislawu mislawu mislawu di ko wax ne ko am nga lii am nga lii am nga lii loolu lañ gisoon ci riwaaya bi nga xamante ne mooy bu Seydina al-Mughira ibnu Shu'ba ak bi loolu c'est la même chose voilà ak bii nii mu ne ko hada laka wa asharatu amsaliha imam an-Nawawi na fa haatani riwaayataani la tuxaalifaani al ula yayn wuute woo ñaar yu jëkk yi ah. ndax fa inna muraada bil ula min haatayni al yuqaalu law awalan laka dunya wa mithla thumma yuzaadu ila tamaam al ashra mu ne lenn rek la mooy dañ naan ko borom bi da naan ko yaa moom àddina yaa moom bokk lu toll ni àddina laa lay defal fii àjjana mu koy yokkal di ko yokkal ba mat fukk lool kese la waaw mu ne wàmmal axira mujj bi mu ne ko ndax gërëmoo ñu jox la lu toll ni benn ci nguuru kenn ci nguuru waa àddina yi loolu mu ne leen na rek la waaw mu ne kenn boo seetloo moom li ñuy amal raw sax li bépp nguur ñi fi nguur ñëpp boo plissé seen bos yow li rëppale parce que mbir mi fal ahadu muluki dunya la yantahi mulku ila jamila nguuraat ne ñu gis seenu nguur du du du mat ila jamil ardi ci nguur ci ci ci suuf si bal li am yamliku ba'dan min hadha ma minhu ñenn ñi da ngay gis ne de toute façon li seen nguur nguur yaatu yaatu mais moomu ñëppa ah am na ñeneen nguur voilà César Kaysar Hiroq li doon réy réy réy damay jiituwul woon ak àddina bi ah voilà kon nag mu ne wa minhum man yokkal am na ñoo xam ne dañuy ya euh, euh, lenn day gën tuuti waaw <coughs> waa ji dañ koy jox <coughs> lu toll ni nguur yoo xamante ne nguur àddina ji waaw ñu jox ko ci Allahu akbar léegi nag kon kii nii liñ doon wax lëkkaale bi mooy yow ki mujjee dugg génn safara nekk ki mujjee dugg na moom mooy am lu toll ni fukki yoonu àddina bi mais kon borom bi lim waajal waa aj ngëm yàlla yi kon loolu rëy na yow àddina bi rek benn kese buñ la noon yaa moom lépp te yaa moom lépp bi du moom goo xam ne bon maa moom lii mais manuma ko manuma cee jariñoo parce que am na ñoo xam dañuy am dara ba pare mais manuñ cee jariñoo jamais waaw dañuy am nit koo xamante ne ay baayam bàyyi na ko fi ay tool yu bari waaye tool yëpp manu leen exploiter manu leen exploiter yenn yi sax gars yi dañ ko ciy nax ak lu nekk non kooku xam nga mais kii mooy damay moom lépp di ko exploiter lépp laay exploiter lépp ci sama bànneex kese waaw loolu lay am kon mu ngi noonee bu dee ci gën néew la moo am lii moo tax mu ne wa zalika te kookee adna ahli jannati manzila mooy ci gën a wàcc gën a suufe ci waa ajjana wàcc waay bu dee mooy am lii kon lan ngay xalaat ñu ñi ci des waaw ñu ko gën a féete kaw moo tax dinañ gis ci kanam xadiis yi ñëw nga xam ne àjjana yeneen saa saa ne kenn ki moom da gis ñenn ñi dangay nekk àjjana di gis ñenn ñi sawaay <laughs> waaye ñu nga mel ni mooy niñ la gënee sori day mel ni biddiw ba day mel ni biddiw ba nekk ca biir asamaan ca kaw yow ni ngay taxawee ci suuf di seen étoile bu sori biir àjjana da ngay gis yoo xam ne dañuy nekk seen kër nekk seen ci gis ñu leen gën a kawe mais loolu bu leen indi duñ ci amee envie parce que lan wa naza'na ma fi sudurihim min ghil waaw borom bi dindi woon na lépp loo xam ne jalousie ci seen xol yi bañ duggee ci mbalkaam yonent bi alayhi salaam ñoom ba pare ku ci nekk da ngay jàpp ne yow de toute façon yow neex na nga <laughs> waaw waaw moo tax loolu nga xam ne yeneen saa salaam balkaam moom la lay dindi xam nga moom la ñu alxuraan doon laaj doon ñaan loo ne dee leen ko ñaan wala lii ne jaa umin ba'di moo dindi ñëkk ñëkk jàppal bàyyil ak tamit looy jàppal sa moroomu jullit xam nga loolu àjjana kenn du fa dugg lu dul ne loolu ciy set. yonent suñu boroom bëgg xaal boobu nañ ci nekk xaal waa àjjana nañ ci nekk fii ci àddina moo tax mu ne ñi ñëw ba muy tudd xeetu yonent bi alei salaatu salaam lil fuqaraa il muhaajiriin tudd muhaajiruuna yu njëkk nga xam ne dañoo aajowoo dong seen bopp seen borom aajowoowuñ leneen ak walladiina tabawwa'u daara wal iimaan ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee dëkk ba nga xam ne ma ad daar dugg al iman di ngëm yàlla di madinatul munawwara di waa lansaar ala saakina doon saar saar léegi mu wax ñu ñëw seen gannaaw lan ngeen di ñaan ngir yor xaal waa ajana walladina jaa'u min ba'dihim yaquluun ñi nga xam ne ñoo ñëw seen gannaaw ñoom ñooñu yeneen bay saar saar yar ba àddinay tukki lan la leen yàlla digal te lool lañ war a wax da koo def xabaar waaye bi maanaam insha tamit mooy def leen ko day leen wax lii dañ naan rabbana eesi eh suñu borom ighfir lana yal na ñu jéggal wali ixwaanina waaye ak suñu mbokk alladina nga nga xam ne sabaquna ñooñu jiit bil imaan di saxaaba ya ak képp ku baax ku ñu jiitu ñu jiitu woon ci ci ngëm yàlla wala tajal tabul def fii qulubina lan ghillan waaw xill waaw xam nga borom booloo xam àjjana gars bala ñoo dugg wanazana dañuy yër xëcc rocc dindi te lool lañ koy def loolu nag mu ne ñaan leen ko fii ci àddina moo taxoon ma ne la àddina bi am na ñoo xam ne borom bi da leen di may ñu am xaalu waa aljana te gaaw te àddina ma ne allah la <laughs> moo tax ñooñu lawoon nañ la ñoom yu sabbihuna ñooñee gaa yooyee nga xam ne dañu yor <coughs> xaalu waa àjjana ñooñu jeex na ñoom yusabbihuna dañuy sabbal seen borom tabaraka wa taala guddi yeeg bëccëg gi laa yafturun ñoom duñu doga ah. jamais ñuy dog ci sabbal borom bi tabaraka wa taala ndax xaal bi ñu yor mooy xaalu malaaka yi waaw wara borom bi ne ñoom yusabbihuna al-layla wan-nahaara laa yafturun waaw du ñu dog wax naa la fu ñu doge rek ñuy mooy génn nañu àddina te bu boobaa ñu ngi ci yeneen xeetu ndax la tarkabun na tabaqan naan tabaq beneen feet ndax la mort nekkul benn euh, fin du fin waaye lay jële ci étape yóbbu la ci beneen étape comme ni nga xamante ne sa juddu ca nga jógoon ci étape ñëw ci étape di toppay étape ba noonu dee nag benn étape la boo xam ne boo ko jaaree da ngaa war a demaat beneen étape te bu nekk yaa ngi fay def la nga war a def ci ñooñu la na tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun allah <laughs> kon mu ngi noonu kon loolu lu amaam solo la kon boroom bi xaal boobu lañu dëgël dëggal ne nañ ko mel waaw moo tax mu nañu dee leen ñaan loolee waaw waaw kay wallahu taala bi sawab wa ilayhi al marji wal ma'ab kon <clears throat> loolu mooy lëkkaaleem ak bunt bi imaam daal di fiy indi xaalu ñi nga xamante ne nii mooy vraiment dañoo sori quoi xaalu gaay la ay gaay la yoo xamante ne ni non mais ñoo ki gën a néew le moo am lii kon nag lan ngay xalaat ña nga xam ne ñooy ña yàlla jagoo ak ñi nga xamante ne ñoo leen raw ci ay dara daraja léegi nag mu des ñu ñëw ci li ñu doon wax te taxoon ñu gënoon a yàgg ci taxrij bi bii weesu mooy waa waa ji yonent bay saar saam di wax wax nañ la ne xadiis yi ñun li ñu gis mooy xadiis al-Mughira ibn Shu'ba moo Imam An-Nawawi loolu la ñu wax te ne boobu al-Mughira ibn Shu'ba bi bii c'est la même chose même personne bi la voilà mooy ki mujj rek voilà kiy dugg àjjana ah euh, kiy génn safara euh, euh, ak kii nga xam ne mooy kiy njëkk kuy dugg li nga xam ne mooy aljana ki mujj kuy dugg aljana léegi nag waa waajooju nañ taxaw nañ taxaw ci ci waajoojee waaw nañ taxaw ci waajoojee mooy kat al imaam al haafid ibn Hajar rahimahullah mu ne waaj yi nii waaj yi euh, parce que imaam say waxoon nañ la xadiis Seydina Abu Hurayra doon wax bi nit ñi di dem bi bi bi bi ñu leen bi ñuy jaar sirat nga xam ne yonent saa saam nee na maa njëkk jéggi sirat yonent yàlla saa saam jéggi ku ne ñooy ñoom ñooy nekk ci wet yi di wax allahumma salli loolu mooy du'aul anbiya ñaanu anbiya yi mooy keroog ay boroom bi muccalal looy wooy boroom bi muccalal waaw léegi gaa di jàll ñii di wur ñii di pëtëx ci di wadd ci biir ndax borom bi waxoon na wa in minkum illaa waariduha jahannama moom ñépp a fay jaar noo fay jaare parce que pont bi ñu teg ci kawam foo bo manoo jàll ba dem àjjana lu dul duñ fa jaar te képp ku dem safara fa nga jaar pëtëx ci biir waaw moo tax loolu moom ay moom diw moom ay daa teg ba ay taalibeem duñ fa jaar loolu façon waxi la waxoon naa la ñu la waxee loolu mooy ñoo xam ne dañ fay jaar te duñ yëg ni jaar nañ am nañu ko yàllay defal ndax am yore saa sa nee na am na ñoo xam ne bu ñuy jaar siraat dañuy mel ni melax comme éclair rek kii ñoom noonu la romb xam nga ko man naa ba ñuy fiñ jaar <laughs> waaw ay jaaru fa moom mooy yàlla da laa defal xéewal rek ba yëgoo ko <laughs> lii nii euh, lu xama xam solo la léegi nag mu des waaw mais waa ji nga xam ne moom gaa yi yoneen saa salaam nag nekk hadith euh, Seydina Abu Hurayra boobu radiyallahu anhu mu ne gaa yi euh, dañuy génn waaw gars yi dañuy romb quoi affaire bi nag di la gars yu bari ñii di wadd ci suuf ñii moom di xaw a avancer di seen leer di fay ñuy wadd ñuy kii di avancer ah di def noonu mala yonent yàlla saa salaam ah kii euh, allahumma sallim nga gis gars yi sawaay ñii di wadd ci suuf <laughs> ñii di wadd ci biir jahannama am ñoo xam da leen di lakk summa yandiwu ginnaaw gi ñu daal di rëcc ba ni nga xamante ne boroom bi gaa yi def noonu ba ni muy àttee nit ñi ba pare mu bëgg génne ay nit yoo xam ne biir safara lañ ne woon mu ne yonent bi alayhi salaam mu ne eh, man araada an yuxrija mimman kaana yashhadu an laa ilaaha illallah waaw ci ñi doon seede moo tax booy yàlla ki mën a génn te loolu waxoon nañ ko ci rajo yi ñu génn mu jiit ma mu ne malaaka yi eh, dem leen ñu ramm génn am leen ñu ngeen génn ñu génne mu ne leen dem leen képp ku ngeen gis mu yor euh, jeexitalu sujjóot cër yi muy sujjóoti doon lañ leen di xàmmee ngeen dem ngeen génne leen waaw am na ci yenn riwaay comme yéen gisoon borom bi day wax yeneen ci yàlla saa saam ñooy njëkk a do yeneen saa saam ay jiitu am ñu génne biir safara après malaaka yi tamit borom bi jox leen digal ñu dem am ñu génne. way ngëm yàlla yi ci ñoom borom bi am ñoo xam ne ñu génn am na ñoo xam ne dañuy nekk biir àjjana ah borom bi ñun nag am nañ suñu mbokk yoo xam ne gisuñu leen ci àjjana ji quoi te ñun ñoo doon ànd di dem ay jàkkaak wala di defandoo lu baax borom bi ne leen waaw léegi da ngeen a bëgg ñu ñoom de safara lañ nekk léegi dem leen bu ngeen leen fekkee safara ngeen génni leen gaa yi dem génni leen borom bi ne samay malaaka ramb samay yonent ramb nañu samay malaaka samay yonent ramb nañu way ngëm yàlla ramb nañu maa ci def daal di ne nii rek daal di sëq daal di sëq ci biir safara rek génne <laughs> waaw <laughs> waaw daal di sëq génne gaa yoo xamante ne nii mooy defuñu tus <laughs> mooy benn jaamu yàlla lañ lëgëy waaw benn jaamu yàlla lañ lëgëy laa ilaha illallah ji daal ci la ñu yemoon ah, ñu fekk leen biir sawara daal di comme que loolu sax na ci seen xol te gëmoon nañ ko ñu génne leen waaw <laughs> léegi nag euh, mu des léegi nag après boobu nag la ne bi nga xam ne nag borom bi def na lool ah waaye yi am benn waaye nag boo xam ne moom moo mujj quoi di génn safara quoi. Eh, mu ne wa yabqa rajulun muqbilun bi wajhihi ala an-nar fa yaqulu ya rabb waaw benn waaye nag moo fa des quoi yi borom bi safara si la eh, kii mooy eh, qad qad qashabani rihuha mooy fumée safara si daal dina may muur fu ne dugg na sama mbakkan yi foo fët muur na ma wa ahraqani te lakk na ma waaye safara si lakk na ma borom bi waaye maa ngi lay ñaan fasrif wajhi fasrif wajhi ani naar borom bi tey nga ma wëlbati muccalal ah sama xar kanam ci safara dañul di ñaan yàlla di ñaan yàlla di ñaan yàlla borom bi na ko amaana yow bu ma la joxee li ngay laaj nga laaj ma leneen waa ji naan ko waat naa wa izzatika ci sa teddaange du ma la laaj leneen borom bi daal di koy wëlbati xar kanamam ci safara mu naan waay borom bi tee nga maa yaa rabbi qarribni ilal janna waay ah, borom bi tee nga maa tee nga maa jegeel ajjana waay mu ne ko waaye est que waxoo woon ne bu ma la sorilee safara dootoo ma la woon ne boo ma kiiwee la bu ma la sorilee safara gii dootoo ma laaj dara après muy lay comme loolu rek di falam yazal falaa yazalu yadu borom bi naan ko yow di ko ñaan saa bu ko yóbboo fenn mooy comme niñ gis hadith Ibn Mas'ud bi gisoo le kii c'est la même personne voilà ay jekk garab gee gis garab goo xam ne gu kii borom bi garab gee de boo ma fa yóbbuwoon ma jege ko lool garab gee de boo ma ma jege ko lool naan ta ndoxam saa bu ñu ko yóbbuwoon mu gisaat beneen laajaat c'est la même personne waaw <laughs> mu ne ko amaana bu ma la ko defalee nga wax lii waa ji di wax di wax ba mu ne biir àjjana nag mu ñëw dégg xéewalee na waaw borom bi rabbi adkhilnil janna <laughs> waaw doo dugal de maa ngi lay ñaan nag nga dugal ma ci àjjana ji nag ñëw naa ba ci buntu bi nii nag mu ne ko yow xanaa waxoo woon ne doonu ma laaj dara ah doomu aadama bi ku la kan moo ñemee wax lu wuteeg li ngay def <laughs> maa af darak <laughs> waaw mu ne ko waa borom bi nag laa tañal ni asqa xalqi waa bu ma def nag ma gën a ñàkk eh? eh? asqa ki nga xam ne moo gën a texee di ci sa eh, jaami moom borom bi dañul di ñaan di ñaan xatta yam ak ba borom bi daal di reetaan wa yarhamukillah fa ida dahika bu reetaane minhu adina lahu bidduxul jox ko digal duggal <laughs> waaw léegi nag bu duggee mu a ko tamanna min min ne ko léegi mëbatal defal sa suur fa yatamanna hatta tanqati'u bihi al-amani day mëbët moom daal lépp lu xel bi ñëw ci lu neex mu ne yàlla loolu laa bëgg day dem ba dootu mooy nit koo xam ne ilaa day arrive à la limite mooy mënatu am mooy en gisatul leneen lu bëgg li bëgg yépp duy na ko ci kii wax na ko borom bi baax na bàyyi ko wax ba pare mu ne ko loolu lépp am nga ko ak lu mel ni loolu sax waaw mu ne qaala abu hurayra wa dhalika ar-rajul akhiru ahli al-jannati dukhula waajoo jee mooy ki mujjee duggu àjjana sauf que hadis bi Seydina Abu Hurayra bi ñu koy nettali Seydina Abu Sa'id al-Khudri raa mu ne Seydina Abu Sa'id al-Khudri mu ngi toog ci wetu Seydina Abu Hurayra Seydina Abu Hurayra nettali ba pare Seydina Abu Sa'id ne ko dégg naa nag yonent bi alayhi salaam ne ko waxu ne ko di nga am loolee waaye da ne ko haadaa wa asharata amsaali que ba yow di nga am lii kese wa mislahu ma'ahu lu mel ni li nga li nga ma waaye fukki lu toll ni li nga ma Seyna Abu Hurayra ne ko nag hafiztu mithluhu ma ne ko waaw kay lii nga wax nii loolu jàpp naa ko ci yow Abu Sa'id nii la voilà <laughs> léegi nag loolu lépp kon gis nga xoolal riwaaye yi boo seetloo boo balee gi li tax may taxaw nii mooy xoolal mooy dégg nga yëpp gis nga wa ak nettali yi ni mu ni nga xam ne noonu la jegeñee ak bu Seynal Mughira biñ génnoon di wane ne mais c'est la même personne waaw. léegi nag nañ ñëw ci li boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi li al imam al hafiz lii pour nga gën a gis euh, euh, lii nii mooy euh, version wu Seydina wa Mawlana Abu Hurayra léegi <laughs> ah mu ne imam al hafiz mi mu ne taqaddama al qawlu fi akhir ahli an-nar minha waaw mu ne taxawoon nañ ci hadith bi doon wax ci mujj kuy dugg safara Euh, afel euh, euh, kii mu mujjee génn safara te alhamdulillah waxoon nañ waxoon nañ ne waajoojee wa waqa fi wasfi hadha ar-rajul annahu kaana nabbaasa am na melo yu boo xam ne ñëw na ci xadiis yi wane ne waa ji nabbaas la woon mooy boo xam ne da doon toppatoo néew yi quoi da doon sulli nabbaas mooy loolu <laughs> nabbaas Euh, nabasha parce que nabasha mooy sulli na gisoon nañ fi hadith sayna Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu moom la imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu euh, euh, ta'ala di wax nii voilà nga xam ne mooy waaj yi am na riwaay yu ne waaj am nabbaas la woon voilà nabbaasul qubur mooy ñooñ nga xam dañuy sulli daa bàyyi moom ba ñu suul néew yi mu daal di ñoom génne leen di daal di di di di profané di sàcc quoi waaw di di sàcc yañ leen booyoo xam nga daa amoon ay temps gaa yoo xam ne eh, dañuy suulay nit am lu ñu leen fa defal waaye waa gaa yi dañ tàmmoon ba rien que man jël seen kafan yi sax yi ñu leen di muuri sax loolu gaa ci xeebu ko woon na ko doon jël di ko sàcc <laughs> waaw loolu moom gaa yi moom. bon fi kenn di gaa yi bon mooy am nit ñoo xam ne da gis nit ñoo xam ne li leen àddina mooy ñi ñu meese quoi ay nit ñoo xam ne suul nañ leen génn nañ àddina ñu suul leen nga dem bàyyi ba guddi nga xam ne kenn new fa nga sulli leen jël lañ leen sànge ak tamit yenn yoo xam ne jàpp nga ne lii de mën naa ci am dara bu ma demee jaayi ko wala nangam yaa <laughs> xawla wala <laughs> moo tax ni daa loo foog ne nit ñi duñ ko def mooy yow da ngaa yëgul yow la xaw yow waaw foofu ñu ne mu ne loolu xadiis Seydina Xudayf mooy bañ gisoon waaw mooy waajooj nga xamante ne nii da doon ñaaw da doon ñaaw njort ci euh, euh, jay jëfam waaw ndax lii quoi mu wax ne ay ñoñam yénde bi yoboo mooy waaja ne woon man bu ma deewee na ngeen ma lakk quoi mooy incinérer ma jël seen benn sama benn wàll ci géej gi benn bi ci terre ferme ndax lu ngeen di xoole ba yàlla jàpp na li mënoon mbugal mbugal moo xam ne masu koo mbugal kenn waaw <laughs> ah, am ñu ne ñu kooku la waaw ten mu ne ñëw na ci xadiis Seydina Xudayfa mu jëlee ci Seydina Abu Bakr as-Siddiq nekk ci Seydina eh, imam Ahmad ak Abu um, Awaana ak ñoom eh, ñu wuteeg ñoom ñaar mu ne yaqulu llahu unzuru hal baqiya fi nnaari ahadun amala xayran qat Seydina Abu Bakr ci xadiis boobu mu ne kii dane borom bi danaan seet leen xool leen hal baqiya ndax am na ku des ci safara kenn koo xamante ne mas naa jëf dara lu yiw mooy xolam am na ngëm yàlla bu koy rek waaw ñu fekk benn waay fa yajiduna na fa yaqu fa yuqaalu lahu ñu fekk benn waay ñu ne ko yow mas ngaa jëf dara lu baax mu ne mukk waaw mu ne suuf ka man kuntu usaamihu an-naas fil bay' gaay bu ma doon jaay ah, ñu may doon euh, dama leen doon euh, doon woon mettiwuma woon ak see ma jëflante ñoom quoi dama leen doon yombalal affaire yi lool waaw loolu mu ne xadiis boobu mu ne wa fii ci te nekk tumma yuxrajuna minan naari rajulan axira axar yuqaalu lahu wala amilta xayran qat nee na ñu génne beneen waay waaw malaaka yi génne keneen wala way ñoom yàlla wala ñam ko wax <laughs> ñu dem génne beneen waay ñu ne ko yow jëf nga mas ngaa jëf dara lu baax mu ne mukk laa ghayra anni umirtu waladi sauf que man digaloon naa sama doom ne ko bu ma faatoo na ngeen ma ah. yi <laughs> waaw waaw kon mu ngi noonu am ñooyu yëpp li mu bëgg a définir kon mu ngi noonee am na yenn yu naan waa ji da doon ñaan yàlla daal di koy euh, muccal safara waaye mu doon woon ñaan mu dugal ko àjjanaak yooyu yëpp ay mbir la loo xamante ne nii yu ñëw la mu ne mu nga ci Ibn Abi Shayba euh, euh, waaye mu ne waaye nag wa hada lakin al isnad da'if mu ne waaye sanad bi moom sanad bi dafa dëggal da dafa wëral waaw waaw léegi mu ne waqat dakarat waqat dakar mu ne man tuddoon naa an Iyaad doon toxal di jële ci Seydina al-Qaadi Iyaad ah al-Iyaad ci sara bi nga xam ne moom la doon mooy bi muy sara xadiis bi nga xam ne moom lañ nekk nii eh, mu ne eh, ki nga xamante ne kii mujjee génn min an-naari hal huwa aaxiru man yabqaa ala siraat aw huwa ghayruhu est ce mooy kii mujj kii mujjee génn safara mooy kay mujjee jaar siraat wala déet est ce keneen la ñoom lii lañ doon wax par exemple siraat Euh, dañ koy teg gars yi di romb ñii di putëx ñii di jàll ñii di wadd ñii mu leen di lakk léegi nag wax ji mooy est ce que ci euh, Seydina Abu di wax hadis bi nii ak ñu ko waxee parce que hadis dana mu des ci biir safara umma yuxra minan naar voilà moo tax loolu nekkul léegi mu ne loolu man waxoon nañ ci loolu wa in istaraka kullun minhuma ndax bu dee ku nekk ka sa siraat ak ki nga xam ne moom la ñuy mujjee génne safara ci hadisu Ibn mason bi bu dee ne ñoo bokk ku nekk ci ñoom kene mooy ki mujj kuy dugg àjjana ah, ku nekk am na ci lool mais est-ce que bi la ñun waxoon nañ ne gis nañ ne c'est la même personne voilà kene waajoo di jaar siraat day pëtëx ci biir day daanu ci biir <laughs> mu ne waqaarot na fii nawaadirul usul li Tirmidhi al Hakim ñëw na ci nawaadirul usul bu al imam at-Tirmidhi mais pas bii de du Tirmidhi bi ñuy gis fii mooy al al al Hakim at-Tirmidhi voilà moom la at-Tirmidhi al Hakim ci hadith Seydina Abu Hurayra kene ki gën a gudd waa safara lu mu fay sax mooy waajoo xamante ne sab'atu alaafi sana soixante sab'atu alaaf mooy sept mille ans mu ne waaye wa sanadu hadha al hadith waaw waaye sanad bi moom baaxul wallahu a'lam waaw léegi mu ne wa ashara ibn abi jamra al imam ibn abi jamra daal dinay junju ila al mughayara bayna akhir man yukhruju min an-nar wa huwa al madhkur fi al bab al madi wa annahu yakhruju minha ba'da an yadkhulaha haqiqa wa bayna akhir man yakhruju mimman yabqa maran ala sirat fa yakunu at-ta'biru bi annahu kharaja min an-nari bi tariq al-majaz li annahu asabahu min harriha wa karbiha ma yushariku bi ba'd man dakhalaha mu ne kanta imam al al al al ibn abi jamra fahlu diini ñoom moom dane moo ñaan ñi wute nañu waaw parce que dane waa ñi nga xam ne xadiis bi ñun bu ibn mas'ud bii ñu nekk ak yi ñoom Seydina euh, al-Mughira ibn Shu'ba kee moom mooy ko nit la koo xam ne kooku kii bokkul moom moom daa nekkoon koo xam ne dëgg dëgg xaqiiqatan duggoon na biir safara lañ ko jëlee alors que waa jii moom da doon romb ci siraat siraat buy buy wadd léeg-léeg jahannama xaw a sëgg wadd ak euh, xaw a wadd xar kanam mais du àgg ci biir daal di jàppandu affaire yi safara si lakk ko <laughs> léegi loolu lañ tudde ne moom jaar ak safaraam loolu la léegi nag ñu ne kooku mooy ci mujjee dugg bu boobaa moom daal bëgg wax ne ñaar lañ ki génn dëgg nga xam ne biir safara dëgg moom lañuy leen di jële ka fa mujj xam nañ ko waaw léegi ci itam ñee ngi romb siraat nga xam ne kii day romb siraat safara di ko lakk muy mucc di ko lakk muy mucc di ko lakk muy mucc ba ni nga xam ne ci lay muccee kooku xam nga xadiis say nal mooy rab waa ji bu Ibn Mas'ud bi waa ji bi gestoo ci benn riwaaya bu imaam Muslim bi bi muy wadd ak xar karawam sawara di ko lakk muy kii ba mu génn après mu ne maa ngi tabaaraka waaye barkeel nag yàlla mi nga xam ne moom mu muccal ci yow <laughs> kooku ñoon ñi ne kooku siraat doon jaar alors que keneen ñaar lañu keneen ci moom biir safara la ne woon mais dañ naan amaana c'est la même ñun liñ gis mooy c'est la même personne waaw que ne c'est la même personne wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab kon lii dañ ciy jànge leneen ci suñu xadiis bi que kon mooy ku yàgg nañ ko fi wax que ne ngëm yàlla mën na dugg safara de waaw am na woy ngëm yàlla yoo xam ne dugg safara mais nag duñu fa sax waaw ñoom duñu fa sax waaw safaraay woy ngëm yàlla yi du safara yoo xam ne ñoom dañu fay sax alors que safaraaw yéeféer yi ñoom dañ fay sax loolu taxawoon nañ ci innal ladhina kaddabu bi wa wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabu sama wala yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamalu fi samni alxiyaat gaa yi nga xamante ne nii ah, ñoom ñoo weddi suñu aaya di ci rëy rëyu ñooñu moom duñu duggu àjjana duñu leen ubbil buntu asamaan buñ deewee seen ruux du yéeg si la jëm waaye du dem illiyin fa gën a suufe waaye en plus te du ñu dugg ajjana lu dul géléem gi le chameau duggul ci bën bënu puso te loolu man da nekk waxoon nañ la ci que ne wax mooy comme waxin wolof bi naan euh, bala nga ma laa may bala ma laa may na ga bu ganaar saxee bëñ laa lay may te xam nañ ne ganaar du sax bëñ loolu waxin la que de toute façon je te donnerai rien faut même pas espérer waaw waaw wala dinaa la jox xanaa de bés bu yow ñu ngi dund fii nga naan bu ja bu soleil bi fayee daal ci laa lay mën a jox loolu mooy du ma la jox dara waaw kon loolu euh, wal iyaadu billah a'aadana allahu min harri jahannam min naari jahannama amin kon tamit dañ ciy gis muy moo gisa yeneen tubaab yi saa mi nga xam ne moo ñuy nettali ay mbir yoo xam ne mooy xewagul te noonu lay xewe te mooy mbir la yoo xam ne mooy nit am xelam du neex ba mu découvrir affaire yi ci xel mu neex waaw te ni war naa am safara ak détails yi nii loolu xel du la ko jox lool wax bi moo la koy jox bu dukkee ci borom bi tabaraka wa taala dañ ciy gis tamit imaam Nawawi waxoon na ci côté reetaan bi voilà te borom bi daa jëflanteeg ñoom li nga xam allahu yastahzi'u bihi bokkul ne nag da ngay ñëw ne kon bokk na ci turu yàlla yi almustahzi déedéet te <laughs> boroom yooyu daan yéeféer yi boroom bi moo leen di jëflanteeg ñoom comme dañu doon saboter diine boroom bi di leen saboter waaw loolu tekkiwul ne boroom bi léegi daa bokk ci turam yi saboter kat déedéet loolu walla iyaazu billaah <laughs> mooy dafa jëflanteeg ñoom rek ñi nga xamante ne ñoom loolu lañ doon jëf waaw aljazaa'u min jinsil amal waa ji nag loolu la foogoon daa jàppoon ne waa boroom bi waa man bi xam naa ne moom dama fee defut dara loolu xam naa ko waaw moo tax xanaa nga may eh, doxaleeg man nii quoi mooy yi nga may yóbbu ci àjjana buntu àjjana may dem yu xayyalu mel ni damaa gis ni mbir mi daa fees mbaa du loolu noonu façon nax eh, kii la quoi ak kukkali ci man ci yoo may def <laughs> borom bi ne déedéet man man kii kiiwuma la voilà sauf que ah, man lu ma neex laay def waaw lu ma neex laay def kon mu ngi noonee borom bi tabaaraka wa waxoon nañ la ñenn ñi dañ ne non loolu waa ji li tax mu wax loolu mooy comme li borom garab ga rek waroom gëléem ga voyage woon gëléem ga réer voilà ak las bi yor yëpp mu tëdd di xaar dee jekki rek xëmmale ko nii gis gëléem gi tiim ko mu ne ko kirtim jàpp xool lépp nekk ci kaw lim ndekk geeg provision bi mu kontaan ba ne yàlla yow yaay sama jàmman maay sa borom ndax bërëb big mu ne comme wax ju mel noonu la rek voilà am na ñu ne loolu la voilà am na yeneen wax nag yoo xamante ne al imaam al haafiz an-Nawawi rahmatullah alayhi daal na koy indi euh, euh, euh, mooy ne waa ji am nañu ne non euh, mooy mu ne euh, Abu Bakr as-Sufi moo ko wax ne inna ma'nahu nafi suxriya atasxaru bi mu ne boobu noonu mooy lim ci jul mooy a'lamu annaka la tahza'u bi xam naa ne dooma dooma saboote li annaka rabbul alamin ndax yaay boroom mindee fi wa ma a'taytani li ma jox min jazilil ata wa ad'af mithlu dunya haqq li ma jox ci sa mayu yaatu ak fu la ndilmaloo fukk àddina loolu de dëgg la waaye man li ma jaaxal walakinna al ajab annaka a'taytani hadha wa ana ghayru ahlin lahu jox nga ma lii lépp te man moom dara laa fi defut lu waral nii may am lii waaw waaw kon mu ne alif boobu nekk atasxaru bi nafi waaw ak dàq la wallahu taala alam kon mu ngi noonee loolu mooy li ci am ñu ci gis ne waa jii nii ba pare moom mu jàpp ne fii mu ne jox nañ ma loo xam ne joxuñu ko kenn waaw ndax tamit mu ngi noonu <laughs> ku xeebul sa noos daal waaw ku xeebul sa noos daal yaa ngi noos <laughs> te waa ji nag dëgg-dëgg bokkul ak xam nga la àddina la koy wax waaw <laughs> waaw waaw waa ji nga xam ne moom sombeem la jël daal di lekk def ci bon ba biir bi koll bi fees mu géex sant yàlla daal di jóg avance kooku bu xeebul ndoosam googu daaj bëtam ci waa ganaar waa njoñ ba xam ni neex waaye bu yee bu ko teg ci seen bët ci ñoom rek ah, jàpp ci lii rek buy lekk kooku du sant yàlla mais kii nag euh, moom li mu am daa neex waaw daa neex par rapport ak moom li mu nga xam ne foofu la jóge muy safara euh, moo tax mu ne bële euh, jox nga ba loo xamante ne nii moom joxoo ko kenn waaw joxoo ko kenn moo na am na benn bi day ñëw euh, euh, xuurul aynam yañ ko defal soxnaam ya ne ko ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo la muccal moom nag après waa ji ne moom waaye man kay liñ ma jox kay kenn kenn kenn joxuma ko nii man li ma yàlla jox kay <laughs> waaw alhamdulillahi alladi ahyaaka lana ah wa ahyaana qaala fa yaqulu ma uti ahadun mithla ma utitu <laughs> loolu hadith ibn Abu Sa'id ndax saxaaba yi yi nettali dafa bari waaw <laughs> dañ ko ne am nga lu toll ni fukki àddina mu dugg summa yadxulu baytahu nag mu dugg nag ajjana nag fa tadxulu alayhi zawjatahu min al-huril ayn ñaari soxnaam ca hurul ayn ya daal di ñëw fa taxulaani ñu ne ko alhamdulillah ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo la dundal ngir ñun bàyyi la nga dund ngir ñun te mu dundal ñu ngir yow waa ji ne way man maa woo bi ahadun min la maa woo biidu man li ñu ma li ma yàlla jox jox moo kenn te waa ji moo gën a néew le <laughs> waaw kon loolu lu la moo tax moo tax àjjana loolu ngay gis ku fi nga nekk da jàpp ne de toute façon man moom maa nekk ci tom bi quoi <laughs> moo tax bu nekk gën a néew moom moo jàpp loolu <laughs>